bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla ñoo ngi leen di nuyu te di leen balu àq di leen balu àq nit nga xam ne noonu la ko mu assasatul wafa'i bi xuquqil iman tàmbuleeg yéen bi koor gi dooree ba tey jii ñu dugg ci fukki fan yi mujj yi nga xam ne ak gore ci sawara lañ ci digle yàlla nu yàlla defal yàlla nu yàlla defal fukki ñëkk yeeg yi ci topp yi nga xamante ne yërmaande ak njëgalu yàlla lañ ci digge loolu yàlla nañ ci tajeeg moom dikk nañ tey ji insha allah niñ ko baax gi def ak yéen fas dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu fas yéenee ànd ak ñun biir weeru koor yi ngir jàngat tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko bëgg koo bokk ànd ak yéen jàngat ki ñuy dalal tey mooy sëriñ imam sëriñ Samba Gaye imam Serigne Samba Gueye ñu gën koo xam ci Bathie Gueye xam naa ne dañuy xamle aslëf rek ci ay jaar-jaaram wala ñu koy jox kàddu gi euh, Serigne Samba Gueye mi ngi ganee àdduna ci Saalum ci dëkk bu ñuy wax Kër jaga ci boori Gàmbi bi mu tolloo ci war xam nga alquranul karim maamam alxaaji muhammadu gay mooy ki nga xamante ne moo ko tàmbulil alquranul karim moo ko tàmbulil jàngal alquranul karim ginnaaw bi la ko jógee dem ci dëkk bu ñuy wax Dimask ci Saalum ba tey ci jàngalekat bu ñuy wax alxaaji Habib Sall mooy ki nga xamante ne moo ko mokk motti alquranul karim naka noonu tamit ci alxaaji Habib Sall moomu fa la tàmbulee njàngum xam-xamam ginnaaw bi la fa jógee dem Dakar lépp rek ci sàkku xam-xam foofee xam na fa lu bare bari ginnaaw bi ma xamloo lu bare bari ci wàllu xam-xam la tàmbali nag di jàngale waaye yëmul ci njàngale mi muy woote tamit jëm ci yoon yàlla yàlla baaxal ko mu jóge fi dem États-Unis d'Amérique nekk na fi imaam li commencé 1992 ba 2007 ci États-Unis naka noonu tamit rajo yooyu nga xamante ne moo nekk foofu ci États-Unis ñu koy wax rajo Murit ak rajo Moodu Moodu mook sëriñ Moustapha Diop mii ñu ñaar ñoo bokkoon nekk ay émission ci wàllu diine ginnaaw bi lañu ñibbisi fii Sénégal nag samp jenn daara benn internat ci buum ci yëmbal foofee la samp jenn daara joo xamante ne dañ fay jàngale alxuraan karim ak di fay yar yaru diine kon ci gàttal loolu mooy kii mooy ki nga xamante ne moo fas yéenee seq ak ñun tey ci jotaay bi li mu fas yéenee waxtaane nag di loo xamante ne lu mënta ñàkk ci ab jullit la muy muñ muñ boo amee xéewal muñ ci bu la nga dalee kon yaakaar naa ne ginnaaw lu mënta ñàkk ci ab jullit nag jullit bu nekk war naa xam nan la koy defee ak ginnaaw ba mu ko defee ba noppi yan njariñ moo ko ci mën a fekk yaakaar naa ne buñ ko dégloo insha allah loolu te ji danañ ko xam dañoo jox euh, sëriñ bi kàddu bi ñu xam ne rek ne bi muy ñëw mi ngi ànd ak imam Kanji ak sëñ Masila euh, sëñ Masila Sakho sëñ Masila Kanji ak imam Sakho ñoom ñaar la àndal jóge Ndakaaru ñëw fii rek ñoom ñëpp ñu ñëw ngir sàkku si tuyaaba xam nañ ne euh, déplacement yi métti na temps bi xaw naa ñàkk te Ndakaaru xaw naa sori waaye nag xam nañ ne li ñuy fekk si fii nii. aw yiwa ci nekk woo xamante ne euh, akkuwut kon moom moo tax mu jaral leen ñoom ñëpp ñu bàyyi seen yitte yëpp ñëw ngir bokk ñu jotaay bi loolu ñu ñaan yàlla fay leen ci loo xamante ne dana kawe seen jot kon xam naa ne dañuy jox euh, sëriñ bi nga xamante ne moom la àndal mu ubbi jotaay bi ci jàng lenn ci aaya min al laata ñuy jox sëriñ imam Samba Gueye ngir mu dugg ci waxtaan bi kon dañuy jox sëñ ma si la kañ yi ngir mu jàng ayatul min alquran alkarim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما الغافلين إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قول إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alxalimu alxakim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi ala fadlihi wa ixsaanihi alladi anzala ala ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallama suratan min alqur'ani alkarim alqur'ani allazi unsila fi haasa sahri almubarak wa bayyana fiha najaata almuminin wa fadla tawaasi bisabr fa qaala jalla wa ala ba'da bismillahi irrahmani irrahim wal asri inna al insana la fi qusrin illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mbokk yi gannaaw bu ñu ci seytaane ñaan ko moom suñu borom mu ubbil ñu suñu dënn jàppandal ñu suñu mbir feccil ñu suñu làmmiñ ba lépp lu ñu fi wax mu gudd mu gàtt mu nekk loo xam ne nit dana ko mën a dégg te jëriñoo yal nañu ko yàlla defal te defal leen sant yàlla mi nga xam ne ku jara sant la ci ay ngëneelam ak ay rafetalam yi nga xam ne def na ko jëmale ko ci ay jaamam yàlla mi nga xam ne moo wàcce ci xeetu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam saar ci alquranul karim alquran ji nga xam ne sunu borom ne mu ko wàcce ci weeru barke wile suñu borom leeral ci saar woowu ma junji mucc gi nga xam ne aji gëm yàlla mucc na ko aji gëm yàlla joo xam ne du yem ci ngëm waaye dafay boole jëf waaye jëf ji day nekk jëf ju baax mu continu ci saar wi di ca xam ne ngëneelal dénkante dëgg ak dénkante lu ñuy tuddee muñ comme ni mu ko waxee moom suñu borom subhaanahu ci gannaaw tudd turam wi suñu boroom ne mu ngi génn ci jamono yépp am ñu ne mu ngi génn ci tàkkusaan waaye li suñu borom génn mooy innal insana la fi xusri mooy nit ñépp ñu ngi ci pertement kooku alxuraan a ko wax mu nekk al boo xam ne képp ku tudd nit rek mel na ni al boobu labal na la waaye suñu borom dafa am ñu musal ci pertement gi tey daf koo wax ba mu leer ba mu waxee ne illa alladina amanu lu ñi gëm yàlla waaye wa amilu saalihaati tey def lu baax waaye ñuy def loolu ba noppi watawaasaw bil xaqi ñuy dénkante dëgg te nekk ca waaye wata waasaw bi sabr waaye ñuy dénkante muñ tey di jëfandikoo loolu ñuy dénkante yàlla mu ni lu pertement bi rëy rëy yàlla mu ni ñooñu bokkuñu ci kon mu mel ni foofu lañ jëm si insha allah ñu ñaan xéewal ak mucc nag yal na ko yàlla def ci suñu yonent bi nga xam ne mooy nabiyu rahma allazi buliya fa sabara wa zulima fa afa alayhi unsila ansala allahu qawlahu wasbir ala ma yaquluuna waxjurhum hajran jamila wa qawluhu wasbir li xukmi rabbika wala takun ka saaxibi alxuut isnaada wa huwa maksuum ila axiri l aaya ñu ñaan xéwal ak mucc yàlla defal ko suñu yonenti boobu nga xam ne mooy yonenti yërmande bi xam ne ci moom la yàlla wàcce wax jii ne ko na muñ ci lépp lu ñu lay wax mooy lépp lu ñu la wax rek ci loo xam ne nii yellu doon ñu di la ko wax jaaduwul ñu wax la ko yow loola na nga muñ ne ko nag wahjurhum xajaran jamila na nga leen beru waaye na nga leen tong waaye na rafet kon uh, tem bi ñuy jox mu tudd sabru uh, fa sabrun jamil donte duñ ko mën a développer comme ni ngeen ko bëggee yéen ñu wax ci lu tolloog suñu xam-xam ci ni nga xam ne la alquran di waxee seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo demee ca feneen fa ci suuratu nuun sunu boroom mu ngi naan ko biir li hukmi rabbika na nga muñ ci atte yi nga xam ne sa boroom moo ko atte dogal ko nag ak lu mën a doon ne ko wala takun ka saaxibil xuut bul mel ni boroom jën wa mu yont yàlla yunus nga xam ne moom sunu borom mi ngi junj fii ne ba mu wooyee ay nitam ñu lànk ne duñ ko gëm waaye yemuñ ci ñàkk koo gëm waaye dañu ko bundu xatal waaye yemuñ ci loola waaye dañ ko doon fexeel ba mu demee ba mënatu supporter loola ci muñu kaayam dafa daal di génn dëkk ba dem bàyyi leen fa yàlla ne yonent bi yow nag wala takun ka saaxibil xuut bul mel ni borom jën wa de isnaada ba muy woote wa huwa makzuum moom da doon woote fekk mu ngi baale mer looloo tax euh, mu ñut moo tax mu dem sans muy am autorisation pour dem kooku nag nga xam ne moom la yàlla wàcc ci loolu moom mooy sangam ñi njëkk ak ñi fi mujj ñépp te mooy muhammad ibn abdillahi salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokk yi ci wàllu gëm yàlla gannaaw loolu yépp ñu ngi jiital ci seen jataay bu teew bu rafet bi ci xadara bu neex a toog bi nga xam ne yeneen ñi placé ci bërëb boo xam ne ci seen baaxaay ak seen tolérance ak seen bëgg lu baax moo tax ngeen taaj ñu fii waaye xam ngeen ne am ngeen ñu mën a toog fii waaye ngeen indi ñu pour yaatal tax fii pour ñu bokk ak liggéey bu rëy bii ci ngoon gu barke gii nag nga xam ne ci ngoon yi gën a barke ci la bokk ndax mu ngi dëppoog ngoon ak aljuma waaye mi ngi dëppoog ngoon ak fukki fan yi mujj ci weeru koor waaye mi ngi dëppoog jataay bi it di jataayu xam-xam teg xam nga qualité yooyu yëpp boo ko boolee doo xamante noo koy tuddee mooy da jël jawhar boole ko jawhar yow daal ay jawahir yu bari nga boolante rek teg kon nag yaakaar man na fii am ne jëf ji yàlla nangu na ko ba noppi insha allah ndax suñu borom lépp lu muy def da koy indil ay mandarga màndarga yoo xam ne nit ci lay doxee ba xalaat ba xàmmee ba jëfandikoo xelam ba xam ne lii suñu borom jëf ju mu gërëm la kon loolu kontaan nañ ci trop moo tax ba ñu leen nayoo nayob lislaam boobu wax leen assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di xamal nañ ñun de ci suñu wàllu bopp am nañ teraanga ju mel ni ak tedd nga joo xam ne ñun tedd nañ ko te yéen ñu ko teral ci rafet gi ngeen rafet njortu ci ñun ba jox ñu liggéey bii pour ñu participer ci seen effort bi nga xam ne yéen li ngeen ko donte maanaam ni ko boo waxkat ba waxee wa in lam yudrik az-zalihu sha'wa dali' waxkat ba danoon wax ne dañ koo sant mu wax ci xam-xam dañ koo sant mu bind ci xam-xam toppandoo ay bindkat ak ay waxkat yu doon wax li ko jiitu mu ni ba mu demee ba nga xam ne amatut maanaam euh, pexe mu ni xanaa ma faf nangu rek donte gàtt bu yooy bay sox manta dab gàtt bi suur ba nga xam ne dafa boole cawartaane kon man ma wax ne euh, ma jéem a participer rek donte euh, ma bokk ci gàtt bu yooy bay soox donte du ma mën a jot ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon ci seen lef ma wa ala kulli xaal ak lu mën a doon rek askurukum jami'an yéen ñëpp maa ngi leen di sant góor ak jigéen mag ak ndaw dëkk bi yépp nag laa wax rawatina nag kilifa diine yi nekk ci dëkk bi ñu di leen di tuddee mbàkke mbàkke mooy waa mbàkke gi yépp maa ngi leen di beral nuyoo di leen beral ak cant te di sàkku ci ñoom ci seeni ñaan ak seeni mbaax lii ñuy wax yàlla bu ci seytaane am cër ñu defal ñu ndax seytaane dafa yomba jox cër dugg ci jëfi doom aadama ba am ci ab cër ba aji wax ja wala ka ñuy déglu gis boppam ca la muy wax ñuy ñaan yàlla bu ci seytaane am cër yéen itam seen jëf ji yàlla bu ci seytaane am cër lépp nekk rek xaalisan li wajhi laahi rawatina suma xarit bii nga xam ne maa ngi dend ak moom mooy sëriñ imam alxaaji mustafa Diop mu nekk koo xam ne lu ngeen koy xam-xam yaakaar naa ne ñun xam nañ ci moom loo xam ne yéen ba léegi ba xamagu leen ndax jege gim leen jege ba ëpp te arab yi dañoo wax ne wa fi shiddati danaa'i xafaa'un mbir léeg-léeg mu jege la ba ëpp rek mujj la nëbb waaw jege gu ëpp day mujj indi ak nëbb waaye boo dandee yëf yi danga koy mën a settantal ba xam lee lan la moom xam na ne li may wax du ma koy wax rek min xawa nafsi ci sama bànneexu bakkan noonu rek pour nit ñi kontaan ma jayu wala jaye kooku moom euh, yàlla maa ngi ñaan yàlla mu dimbale ma ba su may wax loolu bu mu sa am mu nekk imam bu ñu xam ci xam-xam ak maanduteem ak bëgg diine ak yaatal nii mu ñi ngeen ko defee fii noonu la ko defee bitim réew yaatal bu ëpp sax la yaakaar naa def na ko ba imam Moustapha Diop boo ko tuddee biir États-Unis d'Amérique amul xejj amul seen amul kenn koo xam ne rek du ne mën nga koo déglu di jëriñoo ay waxam amul ku mu mën doon nag loolu nag euh, jagleel yàlla la yàllaa koy def moom sama nit la sama waay la sama xarit la te it daf maa bëgg te yàlla tax mais ñaan nag xaritoo googu yàlla na continuer ba ñu dajee fa yàlla di wax ne al aqidaau yawma idin baaduhum li baadin aduwun illa al muttaqiina yàlla mu ni ñi xaritoo fii ci adduna yawmal qiyaam ku seen sa moroom daw ba mu des ñi nga xam ne dañoo xaritu woon ci kaadaru taqwa nga xam ne yàlla dong nga tax ñu ànd comme ni ko mbokk mi présenté ñi ñu àndal jaratul jaar xanaa kiñ ci bàyyi woon rek mooy sama doomu nijaay bu ñu àndal nga xam ne moo ñuy dawalal wata bi mooy Pape Gaye ak imam moom itam en même temps Amérique la nekkoon fan yii la ñëw ki doon jàng léegi muy Masila Kanji benn xale la boo xam ne ma macha allah moom itam xaafisul Qur'an la te it da koy jàng maanaam euh, tartiilan wa tajwiidan comme ni ngeen ko xamee nag thème bi nga xam ne moom ngeen jëloon jox ñu ko mooy fa sabrun jamil mooy lu ñuy tuddee muñ gu rafet ndax muñ am na waaye muñ gu rafet moom lañ wax ne euh, ñu wax ci loo xam ne ñun ñi koy wax dañ ci mën a jëriñu ki koy déglu itam donte maanaam xamoon na ko mu fàttale ko ci ndax waxtaanu diine moom rawatina loo xam ne alquran a ko lal ak wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo ci yëkkati rek tuddee ko fàttali ndax lu tax mu tudd fàttali waxoon nañ ko waxaat ko waxaat ko kon boo koy waxaat da fàttali moo tax alquran di wax ne war dakkir fa inna dikra tanfa'ul mu'minin yàlla nee na na nga fàttali ndax fàttali dina jëriñ jullit ku gëm yàlla la wax gis nga alquranul karim éloquent bi muy waxee waxul ne na nga fàttali ndax fàttali dina jëriñ nit waxul loolu daf ne fàttali dina jëriñ ku gëm yàlla xam nga nit dana am xam-xam lool gëm yàlla nit dana ñàkk xam-xam gëm yàlla nit dana ñàkk xam dara gëm yàlla moo tax yàlla mu ni fàttali dina jëriñ gëm ku gëm yàlla bu ko waxee wu doon noonu kon booy fàttali ki xam moom danaan moom naa toog jaru ko ndax man xam naa waaye ngëm yàlla gi nekk ci moom moo tax fàttali di ko jëriñ moo tax suñu borom ne tanfa'ul mu'minina waxu tanfa'u naas ba waxoon loolu bu ñuy fàttali Moustapha du jar muy toog du jar imam Ahmad Mbacké du toog du ko jar borom xam-xam yépp du jar ñuy toog waaye comme gëm nañ yàlla fàttali na leen di jëriñ feneen ne ba zakir inna fa adi dikra bu fekkee dem nga ba foo xam ne nag booy fàttalee dina jëriñ fàttali inna fa adi dikra kon ndax sayazakkaru man yaxsha waaw dana fàttaliku ci ragaloon yàlla moom boo fàttali koo rek mu dal di fàttali moo tax fàttali lu baax la kon waxtaan bi duma ma ko tuddee ñëw jàngale ndax wóor na ma ne dëkk bi fii ma toll ci sama àll wa am na ñu ma mën a tëralal ma continuer di def ci sama dund bi loolu xam naa waaye fàttali moo ñu tax a jóg kon bu soobee yàlla danaa fexe rek kemtulaayal sama kàttan ma wax li ma xam wa ma tawfiqiya nag illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib lépp lu ma fi wax daal mu am ak dëppoo kooko bàyyakut fenn kudul ci suñu borom kon nag ci moom lay sukkandiku ci moom it ci lay dellu kon ñu wax ne fa inna al insana fi haasihi ad dunya yubtala bil xayri wa sharri doomaadama nit ci dund bii ñuy dund muy dundam addina bu gàtt bii faw dañ ko nattu ci lu baax dañ ko nattu ci lu luñ tuddee itam lu yées waaye lu ñëw rek na jàpp ne nattu la bu la yàlla joxe xéewal gu jeex jàppal ne day nattu bu la yàlla xañee itam xéewal ba nga gis ne dala koo xañ jàppal ne dalay nattu rek bu la yàlla joxe wér gi yaram jàppal ne dalay nattu bu la yàlla tegee feebar jàppal ne dalay nattu mooy moom ñaar yi bu mu la ci teg rek jàppal ne nattu la moom léppam nattookaay rek la moom yàlla moo tax nga dégg mu ne tabaraka allati bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladi xalaqa almawta walxayata li yabluwakum ayukum axsanu amalan bi mu waxee gi moom yàlla wax nguur gi nekk ci kattanam nga xam ne moom lépp rek mooma dafa ne moom moo bind dee laata muy bind dund waaye nee na li tax mu def ko yépp li yabluwakum ngir nattu leen ayyukum ahsanu amalan kon ndekete ñun ñëpp yàlla dañuy natt ko gis muy waxu di dem rek yàlla nattu na ko ci bari leeg ci néew leeg ci xamak ci xamud ak ci jubak ci jubadéeg ñoom ñëpp ci nattu la ñuy dund waaye natt boobu nag kan mooy passé examen natt boobu ba at nag kooku ci liñ ci liñ bëgg suum kon doomu aadama comme loolu moo nekk ci moom moom aajo na trop lu ñuy tuddee muñ sabru muñ mi nga xam ne ci lay mën a jàllee mbooloom taxawaayu imtihaanaat yi mbooloom taxawaayu natt yi nga xam ne mu ngi ci kanamam nga xam ne dañ koy examen nga xam ne ci muñ lay jaar ba jàll yooyu yépp ñëw na ci alquranul karim yàlla di tudd muñ ci juróom ñeen fukki barab yàlla mu koy tudd sabru kalimatu sabr ci alquranul karim juróom ñeen fukki bërëb yàlla di tudd kalimatu sabr muñ kon loolu am na lu tax moom muñ man ngaa wax ne mooy genn wàlli gëm yàlla muñ mooy nisful imaan mooy ngëm yàlla bu doon lu mel ni doomu pom bu ñu xaragut bu ñu ne ko tàcc xar rek genn wàll gi mooy muñ nga ca des di gëm kon mooy genn wàlli ngëm yàlla moom muñ ndax ngëm dañ koy xaaj ñaari parti ñaari xaaj nisfu sabrin wa nisfu shukrin genn wàll gi muñ lay tudd genn wàll gi sant yàlla kon doomu aadama bu boole bu boolee muñ ak sant yàlla rek faqat kamula al iman kon ngëm yàlla mat na bu fekkee ne yow lu la yàlla teg nga muñ ak lu métti métti métti rek nga muñ bu loola paasee nga sant yow am nga iman yow am nga iman moo tax muñ lu baax la waaye lu jafe la nag boo gisee yonent bi sax yàlla naan ko was biir xam na conséquences yi ñëw ci kanamam xam na it li muy li muy xala dégg yàlla na ko wasbir muñal ala ma yaqulun ndax doomu mën naa muñ boo waxul dara waaye nag boo demee ba ubbi gémmiñ nag di dal ci kawam nag bu yàggee nag boo sàgganee mu tontu moo tax mu ne ko muñal de ala ma yaquluna li ñuy wax muñal moo tax il ñun ñu nga muñ yow itam ala ma yaqulun alquran bi umumi lafsi la bi xusuusi sabab ñépp lay waxal kon muñ mooy tëj bakkan kaso muñ mooy jàpp bakkan fermer ko tëj ko kaso kaso goo xam ne da naan ko nag fii doo fi génn loolu mooy muñ jël bakkan bi tëj ko kaso du nag kaso boo xam ne dañ koy wutal ay at mu génn déedéet dafay nekk subhaanallah waaw ah, coupéwul kon muñ maanaa man ngaa wax ne mooy nga jël bakkan bi tëj ko kaso waaye nag kaso gi dafay nekk kaso continuer li ñuy wax diiru dundam bi nga koy tëj kaso duut kaso gu ñuy génn comme ni nga xamee ne léegi-léeg ngeen dégg ñu ni diw tëj nañ ko kaso diiru dundam bakkan tëj ko kaso diiru dundam mu wax ne muñ dañ koy xaaj ñetti xaaj dana séparé ñetti xaaj moom muñ benn bi mooy muñ ci topp yàlla ñaareel bi mooy muñ ci mooy yàlla ñetteel bi mooy muñ ci dogal yi yàlla dogal te mu nekk dogal yu métti ñetti muñukaay yooyu moo am muñ ala taatillah muñ an maasiyatillah muñ ala aqdaarillahi almu'lima ñetti muñukaay yi moo am la rabia muñ ci topp yàlla ak muñ ci mooy yàlla ak muñ ci dogal yi yàlla dogal te mu nekk dogal yu métti ci niñ koy gisee yow bu fekkee muñ la ci topp yàlla moom laa bëgg a indi léegi mooy lan mooy muñ ci topp yàlla amul benn sikki sàkkane nekk ne ci topp yàlla ci boppam lu ñuy tuddee machata coono topp yàlla du ànd ak noflaay dafa ànd ak métit dafa ànd ak coono moom topp yàlla nañ jël julli rek taxawal ko fii tey ñu xool julli ndax yomb na wala yombul te mel na ni julli daanaka ñëpp mën nañ ndax bu jotee rek ñépp jog ju ko def julli moomu rek coono ngi ci coono boo xam ne jëmm a koy yëg xañ bët yi nelaw mu ngi ci ndax julli day jot nelaw jot bu fekkee jullikat nga nga ne fi ñukku nelaw jog dem julli ji kon julli dana la xañ noflaay dana la xañ itam say nelaw moo tax alquran di ko wax naan wasta'in bis sabri was salaati wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin yàlla mu ne na ngay dimbandikoo muñ ak julli loolu tax mu lënkale ko ak julli mooy ku muñut du julli kuy julli te muñut julliwut bari woon na ñu doon julli ndeke julliwuñ ndax muñuñ salaatul munaafiqiin yéen ñëpp jàng ngeen ko wa isaa xaamoo ila salaati xaamoo kusaala buñ ñëwee ba ci julleekaay bi dañuy tayal xam nga kooku bëggul benn coono kooku muñut julli gi da muñ lu tax kusaala day tayal xam nga ku tayal moom amul benn coono bu mu bëgg a toggoo moom julli moo tax yàlla ne wa isa qaamu ila salaati qaamu kusaala kon lu tax ñuy julli mu ne waaw yuraa'una naas pour nit ñi gis ko rek laa yaskuruna laha ila qalilan même tudd yàlla tayal na ko kooku benn coono fasu ko yéene sax def ndax làmmeñ mi sax jàng ci da koy tayal kooku du muñ du julli moo tax yàlla tuddee leen mu dab dab sàmbaxakkunde laa ilaa haulaa'i wala ilaha ulaay du bokk fii du bokk fe kenn doo ko adressé fenn kon muñ ci topp yàlla exemple boobu nga ciy jël teg ko muy julli naka noonu bu ñu demee ci lii ñu toll tey muy koor xam ngeen ne coono ngi ci te jaamu yàlla la waaye coono ngi ci koor coono bi nekk ci koor mooy xiif bi nga xiif ak mar wi nga mar boo ñu doon doo xiif boo muñu doon doo mar ku marut ku ku muñut manta xiif manta mar ndax bu mar wi ñëwee te muñ newu fi nga naan bu xiif ñëwee te muñ newu fi nga lekk kon muñ a tax nit di tax nit di woor kon gis nga moom itam coono ngi ci ak bakkan bi nga tere ko bànneex yi mu xamoon balaa koor bi ñëw yépp nga ne ko bàyyi waxuma bànne bànneex moo yàlla de bànneex yi mu xamoon te mu dagan te bu ko defee sax yàlla doon ko ci fay ba koor ñëwut koor ñëw nga ne ko te yàlla da doon fay ci lii baal trente jours yépp da ko bàyyi kooku coono la waaye muñu koy waral ci nit kon muñ ci topp yàlla noonu nga koy liggéey ci côté boobu naka noonu muñ jihaad muñ la dem xeex yi ci toolu xare bu yàlla digle wala xeex ak sa bakkan ba not ko ba gañe ko kooku jihaar la tudd kooku muñ a koy def ndax jihaar nekkul lenn lu jël sa bakkan bi gaaral ko danse yi nekk ci kanamam ne ko nag lii ci sa kanam yépp ay danse la benn nga engagé ko bàyyee ko fi dajeeg suñu borom wala nga engagé ko jëlee leen fi desee ngërëmul suñu borom yow nag yaay xool bakkan buy jaar loolu lañ koy wax kon faw mu muñ ba engagé li ci kanamam muy nekk loo xam ne lu daase lay doon ay wu xonq coy woo xam ne yaa ngi jàkkarloo moom muy deegu taxaw tey benn muy yow wala ki nga jàkkarloo te benn dana ci am ñu la boo muñul du sotti nga muñ ba loola sotti boye boo mu sotti nga tëdd wala mu sotti nga tëral waaye muñ lay muñ lay tudd bu muñ amul jihaar bu taxaw kon muñ ci topp yàlla loolu nga koy déggee naka làmb ci sa poos génne sarax moo xam asaka la moo xam sarax li wajhillaahi la moo xam lu mën a doon ku muñut du ko def ndax bakkan dafa takk ci alal bakkan dafa nay ci alal rawatina bu demee ba war ko génne joxe bakkan bu muñut du génne alal di ko joxe mukk moo tax alquran ne wa man yuuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun koo xam ne yàlla fegal na la loolu ñuy wax nay bakkan a shuh mooy nay gi gën a tar ci nay yi sa bakkan yàlla fegal na ko yàlla mu ne ñooñu bokk nañ ci ñi texe yàlla ñu ci kon muñ ngi noonu ci wàllu topp yàlla muy ay coono yu du jeex yoo xam ne du dëppoo mukk ak bëgg-bëggu bakkan yéema tudd amul ci benn bu dëppoo ak bëgg-bëggu bakkan ba ko borom di def booy julli dëppoowul ak sa bëgg booy woor dëppoowul ak sa bëgg bakkan booy joxe alal dëppoowul ak sa bëgg-bëggu bakkan booy jihaar dëppoowul ak li sa bakkan bëgg lan la dëppoot sa muñukaay lay dëppoot ba bakkan boobu ñu not ko ba mën a def li ngay def waaye bakkan moom lenn lu dëppoo moom ci yooyu amul ndax moom dafa jeng rek xam ngeen ko yéen ñëpp ne dafa jeng jëm ci lépp loo xam ne daf koy tayal loo bakkan moom luy tayal loo jaamu yàlla rek moo ko tax a jóg kon moom nit ki aajowoo na trop lu ñuy tuddee muñ bi nga xam ne ci lay mën a saxe ci lay mën a saxewee ci lay mën a dëgëree gis nañ ko ci xeexkat ya bañu demee ba jàkkaarloog noon boo xam ne wóor na ne na noon bi mënuñu koo dékk dañoo dékk yàlla loxo yi na ko yàlla na nga saxal suñu tànk wansurna ala alqawmil kaafiriin nga dimbali ñi ci yi wa sabit aqdaamana wansurna ala alqawmil kaafiriin lu tax dañoo bëggoon maanaam lu mbir yi métti métti bu kenn daw waaye yàlla dimbali leen te nag mu ñu taxoon ba ñuy wax loola ñu xoolaat seen bopp ne kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi idnillahi wallahu maa saabirina bari na ñu ndaw ñu néew ñu ñu xool cib lim ñu dajeeg ay ponkal ay jàmbaar ay mboolo waaye rek ñu mujj leen duma bi idnillahi ndax yàlla ngi ànd ak muñ ñooña bañ ba ñuy wax loola gëm nañ ne muñ moo leen di dem dimbale tey ci engagement bi waaye xamoon nañ ne ñoom rek ak seen capacité ak seen mbooloo sutu xamoon nañ ne mënuñu dékku taaloota ak nitam ni xisa la dama koy jàll rek jàll noonu kon muñ ci topp yàlla noonu lañ koy déggee foofu su boobaa day jàppale ci nit ki lool mu mën supporter coono yi nga xam ne yépp maanaa mu ngi ci muñ ba def li yàlla bëgg ba def li mu bëgg moom sax nag moom li tax mi koy def yépp nag tamaan bi xusnil aqiba maanaam yaakaar rek muj gu rafet gis nga muñ kat bii muñ dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg muj gu rafet lay xalaat mooy fa muy mujj mooy lii fan lay mujj looloo tax du mos a ndax lépp looy def di yaakaar résultat te résultat boobu gëm gëne dana ñëw te bu ñëwee gëm gëne da nga jëriñu kooka bu fekkee xel maa ngee naaj ci muñ ka muñ fi kooka faw loola dana ko engagé ndax ma ngay yaakaar xusnul aqiba fan la mbir yi mujj waaye kii def nag te falaa yaqaafu uqbaha kooku moom yàlla rek la waroon doon waaye bu fekkee nit nag lépp lu muy def laa yaqaafu uqbaha moom lu ko neex def dana ko def comme lu muy def daal moom xalaatu ci fa muy mujj yoonam newu ci lu ñëw baax na nga dégg mu ne lu ma ci góobee gar ko moom la muy def xamul fa muy mujj ëllëg léeg nga dégg ku koy wax waaye bu ko góobee du ko gar de mukk ñeneen a koy gar waaye moom du ko gar loolu lu ñu war a xam la kon muñ ci topp yàlla dana séddale koo ñetti xaaj moom itam topp yàlla ci boppam muñ gi day séddale koo ñetti xaaj mooy muñ balaa ngay topp mooy boo jógee di topp yàlla muñal jakk doo ko jóg booy jóg seytaane jóg wala balaa ngaa jóg fekk moom jóg na teel la gën laa waaye muñal balaa ngay topp yàlla loolu nu ame mooy nga muñ ala ixlaasi niya wa tarki riyaai fiiha mooy nga muñ ci sellal yéene ji ak bàyyi lépp luy nuru njistal ci jëf ji ngay bëgg a def mooy bëgg naa def nangam damaa bëgg a saraxe damaa bëgg a julli damaa bëgg a woor damaa bëgg a wax lu baax nga sellal yéene ji jiital ko ñàkk ne yàlla lii may wax lii may def lépp yow rek yaa tax même bu nit ñi defee ne maanaam ngis la ngis la sax yow yàlla xam nga ma xam naa la lii maa ngi lay seedeel na yow dong nga nga doog ko jox kooku benn la ci maanaam muñ ci topp yàlla balaa ngay jox yéene jooju ñu bari foofu la ñuy am na ku départ di jëfi jëfam rek ba mu départee te yéenewut ci la jëf ci commencé di yàqu mu jëf ba noppi te yàlla du fay wala ci biir jëf ji sax fay amul waaye liggéey kër kër yi nag xam nga waxuma la dara waaye nit ñi tey ku la ci woon di la liggéey te liggéey ba war a am ak pay nga tàmbali nga dégg ko muy wax ak beneen waaye di wax ak alaaji Moustapha ne ko waaji nag mu ngi góorgóorlu waaye bu paree du ma ko fay tuut xam nga ne dangay dal di bàyyi si saa si liggéey boo xam ne nga borom ne du fay te xam nga ne te yow fayee tax nga xëy dagay ngay dal di wàcc da ngay dal di peel wala nga teg la nga doon liggéeyee dal di ne du fay bana wala nga liggéey ba wàcc ñëw na ko fay mu ne fayuma xam nga bu subaa doo xëyaat da naan ko boo gisee ku bay liggéey sax da nga naan ko duy fay liggéeykat de bu fa dem liggéeyal naa ko fayuma moo tax ixlaasu niyya mooy defar yéene ji day tax fay ak yàlla tàmbaliwaale sax te yow liggéeyoo ko jullit balaa mooy jëpp yéene ji rek yàlla danaan malaaka yi fayaale leen gaaw ndax yéene ji tàmbali na ba pare léegi même buy yëpp fay leen waaye fay leen léegi mata yonent bi ne na uxtul ajra ajira ajrahu qabla an yajifa araqahu wa allimu ajrahu wa huwa fi amalihi kooku yàlla moo ci njëkk ñëpp mu ne jox leen liggéeykat bi fayam fekk mu di liggéey nangeen ngeen ko xamal li muy li ngeen koy fay fekk mu ngi ci biir liggéey bi mu ne na ko jox fayam balaa ñaqam di fendi la wax waaye na ngeen ko xam ñaata ngeen koy fay balaa muy noppi yàlla moom loolu moom tàmbali na ko bu yàgg moom moo tax balaa ngay def ci ñetti muñ ñi ma wax ci séddale ko ci muñ ci wàll topp yàlla mooy bi ci jiitu mooy nga muñ balaa nga ciy soobu mooy yéene ñaare bi mooy nga muñ ci gannaaw bi nga xamee ne jëf ji jëf nga ko ba mu noppi boo jëfee jëf ji ba mu noppi it muñu kaay am na foofu jëf ji nga jëf te yàlla tax boo ko defee ba mu noppi nga xam ne pare nga ci kooku it muñ am na fa wàll gan wàll la ci am mooy nga muñ ci nëbbu ko nag bu ko nit ñi yëgee nag ñoo xam waaye yow daal bëggoo woon nit ñi yëg da def te yàlla tax boo ca paree te yàlla tax nëbbal muñ mooy tax nga nëbbu ko boo muñul du nëbbu boo muñul danga naan na siiw nañ ko bind ci journaux yi na ko télévision wax na ko media bi yëgle na ci ñëpp jot boo loolu amul man kontaanuma kon yow li nga doon liggéey yépp doo am fay ndax muñoo dangaa bëgg mu siiw bu siiw daal yow bégoo kon boo jëfee ba noppi da ngay muñ muñ nga mooy nëbb gi niki bu doon ci wàllu joxe moo ci gën a neex a dégg maanaam nga bañ a toppal ci joxe man ak aza joxe ba pare ñaxe walla nga lor ki nga jox ndax yàlla nee na xawlun maarufun nu mu ko waxeeti xayrun min ba yatba'uha adan yàlla nee na wax ju baax rek moo gën sarax boo xam ne lor a cay topp xam nga sarax yu bari bëri bëri bëri eh, lor nga cay topp rek tax na ki nga sarax sax daanaka man li nga ko jox xamatul nu mu koy lekke ndax am man lakkale nga yéen a mën a taxawaalu saa boo ko joxee nit rek def nga ko aza lor nga ko man baaxul aza kooku mooy lor nit jox ko ba pare tofal ko wax yoo xam ne moom eh, bu xamoon ni bu jotee ci yëf yi lii lay dégg du fi ñëw kooku eh, def nga sax waaye ñëw ba mbir mi def nga ci man def nga ci azar wala nga def ci far man jox nit ki ba noppi dem toog fee ci pénc ma a ah, sa waay day ren bu tax dana man weeru koor wi dana ci sonn maa ko dimbale ci suukar su mu doon dogee bu jeex rek ma jox ko beneen ren ndugum yépp maa ko gàddu xam nga léegi mi kenn yëgu koon mais léegi leen léegi ko nag léegi ñëpp yëg nañ ne yaa doon jox nit ndugum da nga ko waroon a rek moom nag bu demee ci pénc ma wax ko ah Serigne Moustapha Diop de man na ngeen ma ko santal ndax daal taxaw na yow jubluwu coon loolu wala keneen yëg ko di ko yëgle feneen sa yoon new ci waaye yow ci sa bopp nag boo toogee ci penc mi di ko wax ah day day day day day xaw a doy waar na ko yow muñu topp ga yàlla ba pare te muñu comme nee nañ waa ji dafa ñëw ci jàkka ji rek romb gaa yi ñuy bëloo ca buntu jàkka ji di dam lu ne ñu nekk ci mu dugg ci jàkka ji julli julli julli julli def lu nekk ñu génne gaañu yomb gaañu ñu ne ah ñun sàggan nañ waaye sa waa ji jàmbaar la de xoolal bi ñu toogee fii ba léegi mu ngi romb dugg ci jàkk ji di jaamu yàlla di jàngal Qur'an def na lu ne xoolal mu ñu rombaa di dem mu ne moo na damaa woor boole ci ne <laughs> xam nga moom pour moom jëf ji nañ gën a naw yëf yi moom <laughs> def na leneen loo xam ne gaa yi yëguñ xam nga yooyu yëpp mooy nit a mel noonu moo tax ñuy wax ak nit ci maanaam cadre muñ moo xam muñ buñ ne muñ rek euh, ñu bëri buñ ne muñ mu yaakaar ne maanaam xaalis bu riir nga ne ko muñal yónni de loolu rek tax muñ dafa am ay ay ay ay ay façon bu fekkee muñ ci wàllu yàlla euh, euh, beneen bi ci ñetteel bi ci mooy muñ ci li ñuy tuddee mooy yàlla muy muñ ci li ñuy tuddee mooy yàlla kon waxoon naa la ne muñ ci wàllu topp yàlla ñett la ñaar yi laa tudd mu des benn bi mooy muñ asna ak ada itaa mooy muñ ci biir bi nga nekkee ci jaamu yàlla gi mooy bi nga nekkee ci digg jàmm yàlla gi nga muñ foofu yi nag boo muñu doo dem mooy jàmm yàlla boo demee ba ci digg bi boo muñu comme léegi fi ñu toll nii xam nga weeru koor bi fi ni ñu bari dañuy nelaw rek ñu bari léegi bi ba ñu amee 15 jours lañ commencé nelaw yu dul jeex am ñoo xam ne ca pegg ndox ma lañuy la ñuy yem te nag lu ko gën a wóor di tëdd ci fekk ndox mu sedd mi rek léeg-léeg nga xool ko yooyu wóoru di dàq ko muñu as naa atta da ngay muñ bi nga demee ba ci digg bi da ngay dal di muñ ndax iblis nee na moom ñetti jullit la gën a bañ ñu ne ko ban ak ban mu ne jullit bi nga xam ne foo ko fekk maanaam mu ngi kër kër yi ci bismillaahi rahmaani rahiim maanaam lu muy def rek na bismillah nee na jullit boobu bañ naa ko trop ndax bismillah yam googu baaxul ci man comme bomb la ci sama kaw buy lekk na bismillah ma jox buy dugg këram na bismillah yi ma génn buy tëdd na bismillah yi ma wàcc lal bi moom lu muy def daal bismillah yam googu am na lu ma yàqal te moom xamul nee na bëgguma jullit boobu ñu ni ko ak bal mu ne ak jullit bi nga xam ne day topp yàlla ba mu métti mu gën a kontaan gën a sawar masalan bu doon julli tey di la jëmale ko guddi maanaam no guddi gi gën a yàggee baat bi gën di yànji muy gën di jàng iblis day mer moom dafa bëggoon booy jaamu yàlla ba tollu ci digg bi nga taayal ndax yàlla dégg na yàlla wax ñe taayal ci julli dégg na ñi nga xam ne isa xamu ila salaati xamu kusaala mu bëgg nag ko taxaw taayal moo tax bu la jiitee ci jaamu yàlla gu mën a doon moo xam koor la moo xam joxe la moo xam lu mën a doon mu gis ngay gën am activité nee na moom bañ na la tey mere na la bëggoon nga taayal bu ko defee mu ne yow découragé nga xam nga moom ku découragé rek la bëgg ku découragé ci mbiram yàlla nee na bëggul jullit boo xam ne dafa góorgóorlu lool ca la mu nekk ñu ne ak ban mu ne ak jullit bi nga xam ne foo ko fekk mu ngi laaj xusnul xaatima maanaam yàlla yàlla nga ma may mujj gu rafet nee na bu ma déggee baat yooyu dama naan boo demee dafa jëfandikoo xelam de bay ñaan mujj gu rafet waroon naa ñaan mujj rek waaye gu rafet gi moom jarul parce que moom amul gu rafet moo tax moo tax mu ni bu déggee kuy ñaan mujj gu rafet moom day dal di mer moo tax yàlla ñu ko yàlla rëbbal kon muñ asna ataa lu am njëriñ la ci biir bi ngay topp yàlla nga dem ba mu bañ waroon a wax ne metti na nga gën muñ ñaareel bi wax naa kon muñ gu njëkk ji mooy muñ ala taatillah ñu ñëw nag ci muñ an maasiyatillah muñ ci mooy yàlla mooy lan na ci li ñu xam bakkan amaaratun bi suu bakkan boo gis inna nafsa la amaaratun bi suu bakkan day digle jamono bone lu bon ila ma rahima rabbi feeg déparé wu fa def ci nafsul lawaama déparé fa ñëw ci nafsul mutmaina maanaam bu jekk du nekk bakkan bu jekk mukk jekku na boromam te bakkan dafa jëng jëm ci jottaliku lépp luy niroog bànneex ak lépp luy niroog bànneex nag bakkan bëgg na ko jottali ko xam nga bànneex du yépp a aram am na yu dagan waaye moom dafa bëgg nga boolente yëpp bul xàmmee bu dagan ak bu haram yow daal luy bànneex rek jëlal bakkan moom loolu rek la bëgg moom amul lu muy set donte loola mu koy gax di ko ca xiirtal donte daf cay loru moom yoonam new ci bakkan moom donte boromam day loru ci lim koy dugal yoonam nekku ci moom la ko def rek donte mujj ga day day ñaaw defal bul faale seytaane nag dafay rafetal jëmmi doomu aadama ji loolu yépp su fekkee nag ki nga xam ne moomoom moom bi téye yëwul bakkan bi ci nos ka bakkan bi mu téye ko comme ni muy wàññee naaru góoram bu naree mam su fekkee defu loolu bakkan bi faaw dana mammamu te nag bakkan bu mammeeg moom xam nga fu ko yóbbam xasiratul muharramaat foo xam ne dañ koo ñagoon ne fii yoo xaraam rekk a fi ne moom bakkan danaan ko bëttal dugg ci yoo xaraam yi defal lépp waaw miir bi defar nañ ko waaye tëbal boo ko mënul mbëkkal duggal ci biir amul problème duggal ci biir gannaaw téyewul biir dong bi dana dugg bakkan moom bu xasee mam biir bi yow yaa koy téyee rek wala mu dugg loolu nag muñ gën a ci muñ ba téye ko ba du dugg ci xasira bi moo gën a jafe fuuf moo gën a yomb boo ko bàyyiwoon mu dugg ba commencé for nga ne na génn bakkat balaa mooy def li muy def waññi ko moo gën a jàppandi nga bàyyi ko ba mu tàmbalee for nga ne na nga waññi du sotti gis nga gay naa ko yu ñaay tool yi jàmbur bu ñu nekkee ca peggu tool ba di xajji nag yi dana yomb waaye bu ñu sàgganee ba nag yi rungu ba dugg ci tool bi pour génne leen dana daw dana sànni yet dana saaga lu leen la ko def waaye na yóbbu ñu génne da ñàq toolu jàmbur waaye nag bu nekkee ca àll ba nag taxaw ci diggante mook tool bi loola moom moo gënoon a yomb mu bàyyi ba ñu dugg bu ñu xasee dugg du baax moo tax nga dégg Muhammadul Busiri ne man li bi raddi jimaa'i min xawaayatiha kama yuraddul jimaa'ul xayli bil lujumi ana kan moom ay dimbali ci delloo sama mam mag bakkan bi ci beewam gi comme ni nga xamee ne maanaam naaru góor wi noonu la ko borom di delloo ci bi mu man ne kooku mu ngi koy wëy man li bi raddi jimaain min xawaayatiha kama yuraddu ljimaa xayr bil lujum kon bakkan bokk ci muñ ci mooy yàlla balaa mu cey soobu ca loola nga muñ ba téye ko moo gën a yomb nga bàyyi ko ba mu sóobu nga ne na génn boo gisee mooy kal mooy kat yàlla yu bëri mënatuñee dëpp dañoo màmm naankat yi nga xam ne fu ne moom fu ne xas nañ karkaas ci mandi kooku mënatoo wax lu mu dégg yow booy wax yow dof nga rek sàcc bi noonu agresseur bi noonu pour moom li ngay wax taxaw moom lii bu ko bëggee def da koy defi ndax ci lay dund moo yor avenir moo yor léppam te yow yaa ngi koy yërëm kat waaye moom yow lay yërëm yow mi koy jéem a wax lii bon na moom xam xàmmewul lu bon lu bakkan ma màmm na ba noppi bu ko téye woon nag ci njëlbeen ga yow mi téye sa bos ba xam ni muy def lu bon na yow yaa ci yomb yomb waaye nag nga ko xamul waaye boo bàyyi woon sa bos ba mu def ni bosam ngeen yem kon bokk na ci li ko ciy dimbale nag ci muñ googu mooy yàlla mooy bi ci mooy ñaari yëf lay doon bokk na ci li dimbale ci muñ ba doo mooy yàlla ñaari yëf moo la ciy dimbale ban ak ban an nasru fil aqibati wa su'ul masir maanaam xool fa muy mujj ak mujj bon ngi ci nar a am maanaam jamono boo xamee ne sa xel maa ngi jëfandikoo loolu jamono boo xamee na sa xel mi mu ngi jëfandikoo lii fu muy mujj ak day ñaaw rek dana la dimbale ci mooy yàlla nga muñ ko ak lu mu neex neex ak lu jàppandi jàppandi ci yow am na ñoo xam ne mooy yàlla dafa yomb lool ci ñoom fi ñuy toog leen di fekk duñ ko wuti da ngay toog mu ñëw mooy yàlla day ñëw ci yow am na ñoo xam sax dañ koy wëri di ko rëbb ba mooy waaye am na ñoo xam ne moom bi ñuy toog mooy yàlla mooy ñëw fekk leen fi ndax yi war a mooy yépp am na buy xaalis am na buy moye am na buy man-man am na te bu fekkee itam maanaam ñu ko ci waroon a ñoo ñooña kenn du ko ci jàpp kooku moom xam nga jàppandi ci moom mooy am na koo xam ne nag moom muy jog di rëbb fu muy moyee ba am kooka sax yëfi xaw na koo jafe léeg-léeg sax mu sooy waaye kii moom mu ñàkk am mooy li ko ji dimbale mooy mu xalaat waaye lii bu ma ko defee bu pare fan lay mujj day rafet wala day bon ah day bon kat ah, naa ko bàyyi ndax daal def fi loo xam ne ñëpp dañ naan ah cam euh, naa ko bàyyi nga daal di koy bàyyi rek fii sax kooku mooy benn mbir moo ko ji dimbale ñaareel bi mooy mu rus yàlla mi ko bind kooku it danay dimbale nit ki ci muñ ci mooy yàlla rus yàlla mi la bind nga xam ne kenn jaarul sa diggante ak moom nga rus ko yow nga am kersa sa diggante ak yàlla comme ni nga amee sa kersa sa diggante nit xam nga nit ñu bari nit lañ gën a rus ci yàlla am na ñoo xam ne buñ gestoo euh, càmmooy gestu ndeyjoor gisuñ kenn ñu def li ñuy def ñooñu rusuñ yàlla nit ñi lañu rus nit ñi nga doon rus nag euh, na nga suñu borom njëkk mos naa ko dégg ci menn mag moo ñu ko doon nettali bi may jàng Saalum ndeysaan mag mu baax ñu ko wax bay bala mu di ma nettalil ba ni ba nettalil na ma mu ne ma man julli naa ci jumaa yi njaareem ànd ak Serigne mag la ba ma koy bàyyi di mit xam mu ngi ci téeméeri at ak fanweeri at muy góor googu ca Abdou Jama Njaay la doon ànd ba ñuy xeex yàllaa ko dimbale mu tuub rek nekk ci diine ji waaye nee na ma ren dinaa nit ba tey ndax Abdou Jama Njaay la àndal ñuy xeex ceddo du dem mu ne ma mos naa dégg mu wax ne ndax taalibe yi rus ngeen seen dëkkandoor yi ngeen di àndat ñu ne waaw moom dañ ñu ne rus lañ dëkkandoor yi wax ndax dëkkandoor daal maanaam lu nit nit maanaam bon bon bon ñàkk jom xanaa da nga rus sa dëkkandoor ba doo def lu bon ci kanamam mu ne mbaalu da ngeen a dewee ne dëkkandoor yii ngeen di xëy bu ngeen xëyee ñu gis leen boo tëjee néeg du la gis mbaa defa leen ne yooyu daa wax yaa ñu de yooyu nañ xam ci dëkkandoor mu ne waxuma yooyu de dëkkandoor bi nga xam ne mi ngi ànd ak yow te doo ko gis mooy kiraaman kaatibiina ñooñ la wax mbaa ñooñ laay laaj mbaa ngeen leen ñooñu la ñuy rus waaye boo xam ne boo boo tëjee sa néeg du la gis bu lëndëmee du la gis boo tukkee fu sori du la gis boobu kooku kay rus ko yomb na waaye ki nga xam ne foo teew mu teew kooku rus ko lu jafe la moom kooku moom danga koy rus ànd ak moom daa iman xam ne mu ngi fi demul fenn déranger wu muy yàlla bokk na ci liy dimbali nit ci muñ mu rus kooku lu tax mu koy rus rus gi koy rus yëpp mooy moom de moo ma bind te bu ko neexoon du ma bind waaye yemul ci bind bi waaye mu di ma xéewal sax di ma jox xéewal nag bind ma ba pare di yëkkati xéewal di ma ko jox ba nag am lu ma digal am lu ma tere léegi nag nan laa di léewaatoo ak moom ba dugg ci yimma tere daal dana ma jaaxal kooku kurut yàlla mooy mooy xalaat yooyu mais kuru kurutul yàlla xalaatut ci nu muy léewaatoo ak yàlla moom yoon a ci te jamono boo defee li yàlla tere rek te mu wóor na def nga ko te nga jàpp ne du njuumte rek léewaatoo nga ak yàlla def nga combat ak yàlla rus yi defoo ko ko te bokk ni ci liy dimbali nit ci muñ mu rus yàlla kon ñaar yooyu mooy dimbali nit ci muñ ci mooy yàlla bu njëkk bi wax naa la ko mooy mu xalaat fu muy mujj ñaawaay ji ñaareel bi mooy mu rus yàlla wa ama asaalis ñetteelu muñ nag kon waxoon nañ muñ ala taatillah ak muñ ala maxsiyati an maxsiyati léegi nag an muñ nag ñetteel bi mooy ala aqdarillahi almu'lima maanaam muñ ci dogali yàlla yi nga xam ne day tegee ci jaam te métti muñ muñ boobu nag mooy muñ bi gën a jafe mooy bi yonti yàlla daawuda doon ñaan yàlla ne na ko yàlla defal yonti yàlla daawuda daan na wax yàlla ne allahumma inni as'aluka arba'an wa a'udhu bika min arba' lisaanan dhaakiran wa qalban shaakiran wa badanan ala al balaa'i wa zawjatan tu'inuni ala amri dunya ala amri diini wa dunyaaya yent yàlla daawuda bokkoon na ci li muy ñaan yàlla mu ne yàlla maa ngi lay ñaan ñeent nga may ma ko lisaanan daakiran lammiñ wu lay tudd jamono bu ne tooy xep wa qalban shakiran ak xol boo xam ne dalay sant jamono bu ne wa badanan alal balaa'i saabiran ak jëmm joo xam ne loo ko teg lu métti métti mu muñ ko wa sawjatan tu'inuni ala amri diini wa dunyaaya ak soxna su may ci sama mbiri addina ak sama mbiri àllaaxira ñeent yi la la ñaan yàlla yàlla may ko waaye mu ne yàlla wa a'udhu bika min arba maa ngi muslu ci yow ñeent min waladin yakunu alayya sayyida wa min maalin yakunu alayya wabalan wa yatamatta'u bihi qayli wa min zawjatin tusayyibuni qabla al-masib wa min jaarin in ra'a xayran ankara wa in ra'a su'an asaa daawuda mu ni yàlla maa ngi lay ñaan ñeent nga musal ma ci min waladin yakunu alayya sayyidan doom joo xam ne day nekk sama sang may baayam de waaye mooy sang bi ndax am na lu ma amut man na lu ma manut xam na lu ma xamut mu xeeb ma may itam amuma pexe ma topp ci gannaawam nekk mu nekk sama patron mu musal ma ci doom juróom ak kan daawuda daawuda mu ne wa maa ngi lay muslu itam min maalin yakunu alayya wabalan alal joo xam ne day nekk mbas ci sama kaw wa yatamatta'u bihi xayri ñi ci noos sama gannaaw xam nga loolu xam nga alal du yàqu doo rek dem jël nga alal noos ci wala keneen noos ci rek moom def ci li yàlla wax wala nit ñi def ci leneen ñu dula ci duma min maalin yakunu alayya wabalan wa yatamatau bii xayri mu ne yàlla maa ngi lay muslu ci alal ju mel noonu mu ne ak ban mu ne wa min sawjatin tushayibuni qabla almasib ag jabar joo xam ne da may béjjaaw loo ta fekk béjjaaw jotagut ndég coono bi may teg rek ma béjjaaw ñu bari soxna yi dañ leen di béjjaaw loo te jotagut coono rek conséquence ay jafe-jafe kaddu gu naqari yàq bu naqari nga bijaaw du togg lu neex du sax du bari doo suur boole ko kàddu gu naqari bu yàggee nga bijaaw am na naqar yoo xam ne ak jaaxle yoo xam ne bu tàbbee ci doomu aadama gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko Abubakar xoolee ne ko gaaw ngaa bijaaw mu ne ko sayyabani alxuudu wa aqwaatuha suuratu Huud rek ci la moomu bijaaw la yàlla naan ma wastaqim kamaa umirta wax jooju dafa diis ci man waaye moom yooyu moom diggante moom yàlla la waaye bii diggante nit ak soxnaam lay lëjal gum ko lëjal rek nag mu dal di béjjaaw léegi ñu naan day daal parfum xale bu ndaw di béjjaaw déedéet soxna si la ay magang fii kenn béjjaawul dañoo am ñëw xam solo da jar di ñaan de ba nañ ko di xamaale ci bokk ci duñ dund bi day yàq dund waaye daawuda nee na yàlla maa ngi lay ñaan nga mbusal ma min jaar yi dëkkandoor boo xam ne in raa xayran ankara bu gisee daal lu baax lu ñu def mu fakk ko bëgg ñëpp bu ko kenn yëg waaye nag wa in ra'a su'an asha'a bu déggee lu ñaaw ci man wër dëkk bi dégg ngeen de alaaji Moustapha Diop di moom de moo def nangam ak nangam comme li xew Sénégal rek Sénégal yàkkam ci wuñ lu dul dégg ñu nuy sëriñ diw wala ustaas diw donte du dëgg sax ñu gaaw dem ca rajo ba njëkk ñu joxe information yi dal di koy wax léegi dal di koy yëgle kàccoo yaa ngi ci koñ bi di ko def jamono bu ne ñi leen di gis waaye kenn du wax kenn wax dara waaye dañoo bëgg rek kii moom euh, comme nee na day sell ci yàlla di ko topp nangam nangam nañ ko yàq léegi mu mel ni ñun rek dëkk ndoor bu bon yépp looloo tax moo tax boo defee lu baax du bëgg mu feeñ day bëgg di ko nëbb boo defee lu bon day bëgg nag aha ñëpp yëpp moo tax muñ lu am solo la ci côté boobu moo tax yonent yàlla Muusa ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala na ko yàlla may ma ñett yàlla na ko yow ñett ngay ñaan man man jaam du ma ñaan rek ma may ko lim ñaan damay ñaan man ma may la lu dabul li ngay may ñaan waxal looy ñaan yow Moussa Moussa ne yàlla dafa bëgg nga may ma ma nekk ku man a joxe koo xam ne day tabe di joxe rek di am di joxe di lamb di joxe rek yàlla naa yow joxe ngay laaj mu ne yàlla mu ne dinaa la may nga am xam nga loo bëgg-bëgg joxe te amoo doo joxe da ngay lamb di meccete ko rek amoo di faqidu shay'in la yu'tihi ku yorul lu muy joxe léeg-léeg nga fekk bu ñuy saraxee ñëpp naan lu ci waay man nga ji koy làmb poos yi du joxe de waaye nag dana lamb waaye du daj dara léeg-léeg sax nga dégg mu lay naan dafa fàtte ci kër ga yoru fàttewu ko fenn dafa yorul rek yàlla ne Moussa danaa la jox nga am ba boo amul di doo maye ak ban Moussa ne yàlla dama bëgg nga may ma ma nekk ku jàmbaara jàmbaara jàmbaar koo xam ne du arrière benn yoon yàlla ne ko jàmbaar ngay ñaan danaa la may doo mën a tooñ gis nga doo jàmbaar jàmbaar te mën a tooñ bés da daje ku la mën a def lu bon jàmbaar joo gis mu ubale bés dana am mbër mu ñëw daane moo tax mu ne ko danaa la may doo tooñ loo jàmbaar jàmbaar dëkkee tooñ da nga daje ku la mën a def lu bon kon danaa la may doo tooñ ak ban mu ne yàlla damaa may bëgg nga may ma ma nekk ku mën a muñ ku xam ne daal muñ rek lay man yàlla ne ko danaa la jox dëkkandoor yu baax ak loo mën a mën a mën muñ boo amee dëkkandoor yu bon rek continuer muñ gi moom dana am fu mu sa tollu bés kon gis nga mu ñaan ak li yàllay maye moo tax mooy xakiim moo tax moom léeg-léeg nga ñaan dara defe ne baax na mu ne baaxoon asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun a def kon muñ ala aqdari lay al mu'lima mooy nga muñ ci li nga xam ne day dal jaam bi ci ay lu ñuy tuddee musiba xam nga musiba alquran a ko tëgg maa asaabaka rek mooy musiba léegi nag wala moom bu ni musiba moom rek moom itam lu bon la léegi nag maa asaabaka danay baax danay bon ndax yàlla nee na maa asaabaka min xayrin maa asaabaka min nangam kon duur ne yëpp musiba yëpp bon am na musiba bu baax ci yow am na musiba bu bon ci yow waaye wolof moom bu ne musiba rek ah diw de am na musiba ñëpp dal di ko daw seeti ko ah musiba daanu ci kawam moom di ko dal musiba yooyu la ñu tudde musiba te muy daanu ci jaam ñaare day métti mu ne koy faj mooy ni koy faje moom musiba wi mooy tëj bakkan bi moom itam ba du tiit bu musiba ñëwee nga tëj bakkan bi kaso na ko bul tiit de musiba la rëy na lool garaaw na lool ñëpp a ngi cee wax waaye muñal de bul tiit de fii boo fay tiit rek di yàqu de ndax boo fiy tiitee man bakkan damay dal di kontaan te bu ma kontaanee man jamono bu ma kontaanee yow yàqule nga bakkan moom jamono bu bégee rek borom bakkan yàqule na waaye nag bu musiba wi ñëwee tiitoo moom day mer danaan la lu tax tiitoo lu tax jaaxle ko lu tax jàmbatoo lu tax jiiñëw ko diw wara nga ca takkal sax ay nit ne ñoo ko def nga toog fii naan waaye bokk na ci muñ ci euh, dogal yàlla yi mooy nga muñ tëj bakkan bi ci tiitaange tëj làmmeñ bi it ba du wax làmmeñ bi nga téye ko ba du tawat bañ a jooy bañ a déjjiti li ñuy wax euh, jooy yi déjjiti man fu ma jëm ak yàqole naa xak man bu taxaw noon ak nangam xam nga kooku moom euh, bu ne muñ ne waxu dëgg léeg-léeg nga ji ni dafa ñu koy tàpp tàpp naan ko muñal muñal muñal muñal ba mu ne waa kon de muñ naa muñut ñàkk pexe rek xaajuli bu dugg ci oto fàtte fa un million déclaré ko rajo yëpp wax ah diw ne na dugg na ci taxi ndax jàpp numéro ba nag mais nag million daal la fa bàyyi nangam nangam ku ko ji gis xam nga kenn gisagu ko ngay tawat nag ñëw ci alaaji Moustapha seetal ma fanaanal ma ci ba xam ma fanaan ci ah man day gisu nangam nangam nga dem ci Samba Gaye fanaanal ma ci ñëpp fanaan ci ñii hendu ci ñii wirde ci ñii ñaan ci nga sukk ci <laughs> kanam armeel ñaan ci do doxu <laughs> sottiwul nga ne ma muñ xam nga ne muñoo de yi nga bëgg yi man yëpp dem ko ko xaajoo muñ da nga ñàkk rek mooy muñ ba da ñàkk pexe rek yooyu muñ du muñ yooyu du muñ rek bi mbir yi xewee na ci kell ne bu fekkee dama ko ñàkkoon te yàlla tax te mu nar a ñëw dana ñëw ba gënu ci man bu mu ñëw ndax léeg-léeg mu ñëw du gën ci yow a tëj cër yi it na nga leen téye de ba duñ def lu bon mooy di pes sa bopp ak ci sa mbubbu seeg mbëkk ay miir ak yooyu yëpp ñàkk mu ñu koy def léeg-léeg nga ko xam ne boo amee problème rek ñu ne diw dafa tàggoog sagom day daanu yées yi ñu ne day moom dafa naan yées yi man xama yées yi day daani doomu aadama yées yi yaatu ñu ne moom la naan muy muy muy muy rek kom nag ñu neen jàpp leen bës leen indi leen ndox muy xiiw rek xam nga dafa muñul rek ñàkk muñ doom moo ko jàpp du leen na nag jël nga bu muñ doon taxaw yooyu yëpp du am waaye nag yëpp dana ko def ñu naan tekki leen buum gi tekki leen boobu dagg leen fële dara euh, ñàkk muñ rek moo fi nekk waaye bu fekkee ne nit ki muñ ci dogali yàlla yi ak lu metti métti métti métti ñëwee rek mu ne fa sabrun jamil fa sabrun jamil ma muñ ko muñ ko rafet du ko wax ak làmmiñ sax waaye xol bi wax mu muñ ko nit ñëpp xam na kii muñ na sabrun jamil loolu nag mu ji am ci bi yëf yi dalee ci tàng tàng tàng bi ci la muñ di am ci tàng tàng tàng bi ndax yonent bi nee na a sabru ala sadmati al ula nee na muñ mu ngi amee fi yëf yi xewee accident la nee na tëll rek nga muñ ak lu man a doon nag accident la dafa bëri oto bu mbëkkanti ci la bokk kër gu lakk jabar ju xëy rek toog añ ba sottal faatu naka noonu nit ku xëy rek nga waxtaan moom ba yàgg mu faatu yooyu ay accident la ak lu muy garaaw garaaw lu muy métti métti métti lu mu lay jaaxal jaaxal nga muñ xam ne am na ki ko ko koo ko def rek nga daal di muñ ndax yonent bi ko wax xenda sadamati al ula waaye doo xaar ba yàgg ngay commencé di muñ déedéet googa muñ doo am solo ñu bari nag foofu muñ fii sax di ca wax ak ñoom daanaka danga leen tooñ ñaamatuñ benn sëriñ xam nga nit ñi léeg-léeg fi ñuy toll ci yàlla ak fi ñuy toll ci degere maqaama ñëpp nag duñ fi àgg yi den ak benn kër ak benn euh, mbokk alpulaar mu am benn doom nag doom ji nag ndeysaan bu xëyee moom moo koy sàmmal moo koy defal lépp moom daal doom ji mel na ni comme ni ñu koy waxee mooy sama yaakaar comme ni ko nit ñi waxee yàlla ji dem sàmmi mu daw ñëw ci kër gi rek na bàyyam ñu ne luggukat balaa luggukat bi mu dee ci kër gi moom mu am problème moom nekkatul nit sëriñ bi ne nañ dem euh, jaale ji ko ñu ànd def bu toog sëriñ bi wax wax wax na ko waaw léegi euh, santal yàlla de waaye dafa tëm na ko nan lay sante yàlla ci ci lan laa koy sant benn laa amoon yaakaar ko yóbbu na ko nga naan ma santal yàlla sëriñ bi ñu ko sëriñ bi yaa ko tooñ de ñu ne ko sëriñ yaa ko tooñ de kii tollu ci degere bi ngay waxee de kii fu ni nii moom di ko wax muñ ta waaye fii nga naan ko santal yàlla moo tax dafa tëb ne ko nan lay sant yàlla benn bi ma yaakaar ko yóbbu na ko nga naa ma sant lan laa koy sant léegi après kanaa yow danga nga foofu nit ñi duñ fay àgg dafa xam ne eh, fi ngay waxee nit du fay àgg moo daal yu bari nag dañuy bind ndeysaan la wax eh, nit dana ko jàng waaye day defe ne fii eh, malaaka rek moo fa war a àgg sax nag fii nit sax waru fa àgg moo tax nga muñ ci bimu la dale moo tax alquran li ñu ko wax wala nabluwannakum bi shay'in min alxawfi walju'i wa naqsim min alamwali wal anfusi waltamarat wa bassiri sabirin alladina ida asaabahum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàllaa ko wax yonent bi wax ñu ko ñun ñëpp yàlla nee na wallahi wala nabluwannakum danaa leen nag bi shay'in ci dara min alxawfi ci njàqare danaa leen indil njàqare goo xam ne yéen ñépp ay tiit wal min al xawfi wal jooxe ak xiif danaa indi xiif mu daj leen yéen ñépp ñépp di jàmbat ñàkk dund wa naqsi min al amwaali wal anfusi danaa leen nattu ci bakkan yi di xëy di wàññeeku jékki-jékki rek benn accident am benn avion crash nangami téeméeri nit dee benn autorail daanu nangami junni nit de benn étage daanu nangami nit de loolu maa koy def naqsi min am amwali wal anfusi alal ji di jikki di dem di yàqu te doo ci man dara fii mu fii ñu tollu jamono bi mu lii dem ci alal kenn nañ dem Ndakaaru léegi gañ bàyyeekoo ñun alal jaa ngay dem de quartier lépp da ngay xëy ñuy jiit ñu génn ña ngay dem bàyyi fi état yeeg terrasse yeeg kër yu rafet yu karo yeeg mébale kon yépp bàyyi ko fi ndox mi jël na ko min al xawfi wal joo'i wa naqsi min al amwaali la nga amoon yépp kër-kër def ko ci génn kër toog di yaakaar mu xëy ñàkk kooku yàlla mu ne maa leen koy natt nattu maal maa leen ko teg nag bu kenn bu leen bu ko wax kenn nag ku ngeen ci tudd tooñ ko dax du moom manu ci dara yi nag wa samaraat ak meññent danaa leen nattu sax ci tool yi ngeen bay du ñor wala njiiri di ñëw lekk du ngeen ci man tus waaye nee na loolu yépp boo amee wa bassiri saabiriin bégalal muñkat yi la yàlla wax ñan allatiina isa asaabathum musiba ñi nga xam ne bu musiba dalee ci seen kaw xaalu gis nga waxul foofu summa xaalu waxul waxul fa kaalu dal na la rek muñ jeex na alquran waxul ne allatiina isa asaabathum musiba summa xaalu xam nga doon summa xaalu musiba dana la dal nga toog ba yàgg nga doog a wax li ngay wax waaye nee na bu la dalee rek nel inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ci yàlla lañ ko ci yàlla la ñuy dellu ak jafe-jafe bu mën a am nag moo xam ci alal ji la moo xam ci bakkan bi la moo xam ci meññanti la moo xam ci ragal tiitaange gu ñëw dal ñëpp wax leen ne ñu ngi ci yàlla lañ jëm yàlla mu ne ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun nee na ñooñu xéewale yàlla du dëñ di wàcc ci seen kaw ak yërmandeem te it ñooñu boyut ñu jub bàyyi leen ci doo ko gis kon yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne bu ñu gisee lu métti ñu mën a muñ lu dogal rëy rëy rëy ñu muñ te xam ne dogal gënoon na fi métti su fekkee muñ nii lañ ko doxalee nii ma ci wax ak lu muy néew néew su fekkee noonu lañ defe doxalee muñ kon suñ muñ dana tudd sabrun jamil loolu mooy muñ gu rafet waaye yenn muñ yépp du muñ gu rafet muñ ñàkk pexe looloo tax nga gis yonent yàlla yaquba saar bi xale bi doon tàmbali di jàng fii muy suratu yusuf nga gis yonent yàlla yaquba mu mujj muñam nga tudd nekk sabran jamil ndax loolu la waxoon ndax yonent yàlla yaquba xam nga ne doomam jim gënoon a sopp mooy yusuf bam na ko yaa abati inni raaytu ahada hasara kawkaban wa shamsa wal qamara raaytuhum li sajidin yaquba xam ne kii am na lu nekk ci moom gu tuuti gii rek gént lu magam yi géntu fukki bi ak benn jant beeg weer yi di ko sujjóotal yàlla xamal ko lépp mu ne ko nag laa taqsus yaakaar ala ixwati lii bu ko wax sa bokk yi waaye taxumaa jog mais xisa boobu boo ko toppee ba bokk yi def seen complot ba ba yóbbu ko ca àll ba ba sànni ko ca teen ba ñu for ko jaay ko misra la ko daloon dal ko ñoom bañ defee la ñuy def ñëw ci yàqoo ba indil ko mbubb su taq deret naan ko ak akalahu bu till ga lekk na ko te dafa dafa waxoon ne inni aqaafu an ya'kuluhu di'bu damaa ragal ngeen ànd ak moom dem ci àll ba till lekk ko te ñoo demandé yóbbu ko ci àll ba lam leen waxoon ñi dikk ko ñoom far na till ga lekk ko ñam xamuñ ki ñuy waxal mooy kan yàqoo ba yonenti la ba muy wax ñoom dafa indi till gi def ko maarifa ñoom ñu bàyyee ko ca àll gi ñëw def till gi maarifa ñoom itam ñu xam ne moo xam ne ñuy waxuñ dëgg lii meneen pexe la inni axaafu an yakuluhu ad-di'bu ragal naa till ga ca àll ba lekk ko till googa ñu ñëw na ko till googa far na ko lekk xam nga eh, eh, new bu doon nakkiira sax mais du nakkiira ñu ñëw di ko maarifaan war ko ko daal def la nga wax far am kan nga doon moytu ko la far naa dajeeg moom xam nga ne waxoo dëgg mu ne leen eh, bal sawala lakum anfusukum amran fa sabrun jamil mu ne leen lii seen bakkan na leen ko rafetal ngeen def li ngeen di def waaye nag maa ngi muñ muñ ko rafet ndax moom bi mu xoolee mbubb si mu takk deret te yàlla nee na bi demin kadibin deret yi fen mooy deret ji ñoom ñoo rey benn mbote rek wala benn xar takkal ko ci deret ji indi mbubb si na ko till ga lekk na mu xool mbubb si dara jot xarut weexu till desu ci mu ne gii till dee till gu baax la moom gii daal bokku till yi nit ñi doon xam moom till gu rey lekk ko ba deret ji takk ci mbubb si te mbubb si xarul fenn mejjut fenn weexu tilli saa desu ci kawar ak tilli saa newu ci gii tilli dee tilli ko laa biir la moom waaye fa sabrun jamil maa ngi muñ muñ ko rek sabrun jamil googu moo moo ko moo may moom yaquba ba yuusufa bañ ko tëjoon ñu tijji ko ko kaso xisa boobu taxumaa jox ba mu nekk misra nekk di redresser seen économique bi ba mujj yore maanaam xasaa'inul ardi nit ñi di jëgg ci misra mu di leen di xool ba waa kër ya Yaquba ñëw mooy fukki doom baayam ya ko sànni woon ca teen ba mujj ñëw di jëgg ci foofu loolu yépp sabru jamil moo ko ko ak la ca mënoon a xew yépp ba mu ca xewee bu njëkkee ci moom ne ko nangam xew na mu ne fa sabru ji nga bañ demee ba mbir yëpp métti ñooy dem jéggi joxuñ leen ñu ñëw naa hasihi bidaatuna ruddat ilayna ñun delloo nañ ñu la ñu yóbboon te ñu defuñ dara delli del waat na ko sa mbokk sa doom ja sàcc na jàpp nañ ko ci dëkk ba mu ne leen fa sabrun jamiil bal sawala lakum anfusukum sabra amran fa sabrun jamiil mu ne leen seen bakkan moo leen rafetal mbir mi rek waaye fa sabrun jamiil ma muñati rek yóbbu nañ Yuusufa ci àll bi sàkkal ko pexe defe na dee na faatu moom mu nga toog ca sànnaan fa sabrun jamiil ñu dellu demande yi ñëw jëlati Benyamin rakki Yuusufa yóbbuwaat ko encore ñi téyewaat ko foofa ci acquittement buñ ko acquitté ci sàcc ñu ñëwati na ko nag far nañ téye at bin yaa ndax dafa sàcc mu ne leen fa sabru njëmil ma muñ muñ bu rafet sabru moo ko indil loolu yépp moo ko indil mu mujj moom ak mbokkam yépp ak exwatu yuusuf ak seen famille ñoom ñépp ñu mujj bëbbee saam ñëw misra keer fi nga xam ne fi la yuusuf a nekk nekk fi tey ministère bi nga xam ne moo yore moo encaparé lépp te moom moom dëkk bi mu dalal leen ñoom ñëpp ñu mujj nekk ci li nga xam ne mooy maanaam xéwal bi kooku sabrun jamil moo ko joxe moo tax muñ gu rafet daf lay indi mujj gu rafet muñ gu rafet mujj gu rafet wala bi ñoo ko lépp ku muñ muuñ aka ñoo wax dëgg boo muñee waxuma nga muñ muñ lu de waaye boo muñee comme nii ñu ko waxee wala bu fi Moustapha nekkoon toogoon wax lu gën a jot lii ma wax nga muñee noona faw da nga muñ moom wax ne inna allaha maa saabiriin nee na yàlla nga ànd ak muñkat yi wallahu maa saabiriin maiyatullahi nag xam ngeen ni mu yem xam ngeen maiyatullah ku yàlla àndat nañ seet rek koo xam ne ni moo am capacité ci réew mi rek ku mu àndat tey ñu ne diw mi ngi ànd ak diw te diw moomu ñëpp moom lañ yaakaar bu xewle dañ naan xew du soof ndax diw la àndat bu ko xew na dana jekk lu tax daa ànd ak diw am na lépp mën na lépp maayatulaahi nag moo tax ko ànd ak yàlla doo am problème moo tax yonent yàlla euh, euh, Muusa ba ko Firawna dëgmalee ba ñu dëgmal baxaru xalsum nga xam ne Firawna koy dàq ñu ne ko inna la mudrakuuna Muusa daañu jot de daf ne kalla inna ma'iya rabbi maa ngi ànd ak yàlla ko ànd sa dara booyee boo nga dem ba sës dana sotti Muusa ba mu naan inna ma'iya rabbi buñ gestoo na jot na leen buñ xoolee ñu ngi ci buddi géej bi diggante boobu nag fexe amatut ma'iyatullah yi rek mu am njëriñ te yàlla nee na wallahu ma'a sabirin yàlla ngi ànd mu muñ kat yi kon muñal gaawal dugg ci ka kaadaru ñi muñ rek ànd ak yàlla bu jeex ndax yàlla ne wallahu ma'a sabirin waaye ci digga Muusaa def ne inna ma'iya rabbi nee na yàlla ngi ànd ak man yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu nekkee ca xaaru sawru ak Abubakar Siddiq te ñu leen di wut ba Abubakar def na gis nañ leen yeneen bi def na ko laa taxsan inna allaha maana bul jàq yàlla nga ànd ak ñun ñu ne yeneen bi yeneen yépp moo leen gën a xam yàlla moo leen gën a xam it nu muy waxee yàlla Muusa dafa jël maiyatullahi jiital ko yeneen bi de moom day jiital maiyatullahi teg ca lan cay teg kii na in inna maiya rabbi maiya bi la njëkk a indi yonent bi nag def na ko inna allaha maana moom yàlla lay njëkk a indi dooga indi maiyatu bi kele moom maiyatu lay indi dooga indi yàlla waaye yonent yi moom xam na ne yàllaa gën a jege ma yéen mu ne inna allaha maana yàllaa ngi ànd ak ñu moo wax ne inna allaha maa saabiriin waxul ne inna maa saabiriina allah waxul loolu inna allaha maa saabiriina wallahu maa saabiriina moom dafiy nekk ànd ak kuy muñ moo tax muñ baax booy muñ rek yaa ngi ànd ak yàlla yàlla ngi ànd ak ci loo mën a loo mën a dugg moo tax muñ lu baax la laaj nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Buxaari yi moo ko nettali nee na dañoo laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu tax euh, Yaquba ne fa sabrun jamil mu ne sabrun la shakwa fii dafa muñ muñ goo xam ne tawatut bañ déggu mooy jàmbatut wofut kebetuwut jooyut muñ na muñ bu fa sabrun jamil la wax ndax dégg nga mu naan innama asko bashi wa husni ila la waxoon kon kooku muñ na muñ gu rafet kon alaaji Mustafa mel na ni liñ ma waxoon du ma ko mën a matal waaye ma def ci li man maa ngi tëj sayyidatuna Aisha ba ñu ko tuumaalee ca hadisul ifki naafiq yépp intervenir ci ne def na nangam ak nangam caaxaan na ak safwaan ca àll ba ba yépp jël affaire boobu soxna si yonent bi ñu tuumaal ko bakkaarab def lu bon ak góor ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am lum ci gëm walla am lum ci xaw a yëg ndax Seydina Ali ba yonent bi dajalee jabootam di leen laaj lu ngeen xam ci mbir mi Ali def na ko man li ma ci xam comme daal wax nañ ci moom nangam ak i nangam te am na ñuy waxu ci ñoom nangam ak nangam nga yebal ko mu dem seen kër ba mbir yi leer kon am na lu mu ci gëmoon te dara amu waaye mu dem kër ga di muñ rek nee na bés yooyu mu ngi ci kër yonent bi waaye xaju fi dana xëy nayu jabar yépp waaye bu ñëwee suma buntu nekk daf daan ma kay fa ci nu ngeen def rek jàll xam nga am na lu mu lu lu parce que naa fekk dañuy wax saay saay waxu dëgg waaye day yàq kan waaw yàq nañ ci xel mi dara ak lu muy nekk nekk maxsuum wax baaxut saytaane baaxut waaye kere bi nga xamee ne alquran wàcc na seetal ko ci ifk boobu inna allatina jaa'u bil ifki usba yàlla nee na ñu indi nar wi mbooloo lañ nag mbooloo ko sos waaye nee na laa taxsabuhu sharran lakum bal huwa xayrun lakum yàlla mu ne bu leen yaakaar ne ay la wu leen dal waaye jàmm lay mujj nekk xam na ne mbir mi ci jàmm lay mujj ndax alquran dana ñëw seetal Aysa keneen bi ko alquran seetalee moom Aysa yonent bi ñëw wax ko ne ko alquran nee na nangam ak nangam bàyyam dal na ko jogal nga nuyu sa borom kër gi te sant ko mu ne ko yàlla mi ma seetal lay sant waaye nag maa ngi wax tey la bàyyi Yuusufa waxoon fàtte na sax tur Yaqoob bi nekk xol bu tàng mooy mi ngi wax moom itam fa sabrun jamil Aysa sabrun jamil moo ko génne ci li mu nekk moom itam waaye bu doon keneen dana wax lu lu lu waxuut dana def lu defuwut dana mel lu meluwut waaye defu ko waxu ko melu ni moo tax mu génn ci kon muñ lu am njëriñ la comme nag fi ñuy waxtaanee ñun ñëpp dañoo am kilifa kenn ku ne am nga kilifa goo xam ne nii moom ngay noyee mooy sa yaakaar fii mooy sa yaakaar àllaaxira kenn ku ne ci ñun am na wala ku ko amul rek li ñuy wax gisuma la mbaaw yow kilifa goo xam ne dalay giide alquran a koy joxe walli kulli qawmin haadin nee na nit ñu ne dana am ku leen ku leen dirigé koo xam ne da di jubal la wax nag da di jubal di leen di leen teg ci yoon ba ma ñëwee ba fii di fa waxtaan ba mu jeex waxuma dara lu jëm ci Serigne Touba dana jaaxal doomu aadama yu bari ndax mënee su la wax ci lislaam ci ëttëm bi ba noppi te doo wax ci ay ay ay ay melokaanam bu duhu doon ak sabrun jamil bu taqoog moom duñ yëg si fii ñu kon yii ñi fii gis duñ ko gis billahi wallahi wa tallahi waxuma ko nag saa ngeen kontaan dama koy wax te yàlla tax xam naa li may wax moom xam naa ci bu baax sabrun jëmmil gu taxoon ak moom moo tax yii fi am am fi ndax kenn ku ne dégg na luñ ko teg kenn ku ne dégg na fiñ ko dëkkal kenn ku ne dégg na fañ ko yóbbu waaye lan la àndatoon sabrun jëmmil ak ndimbalal yàlla képp ñaar yi dong moo ko protégé sabrun jëmmil gu nekkoon ci moom ak ndimbalal yàlla ndax li ñu ko teg teg nañ ko nit mu caalit teg nañ ko nit mu découragé waaye moom ñu teg ko ko waaye comme yàlla ngi ci biir mu avancé fa sabrun jamil moo tax maa ngi doon topp benn xasidaam ci benn ay diwaanam bi ma yor muy wax ne yàlla axfaytani xablu ladal buxuuri likay taquudanii muxuural xuuri mu ne yàlla nëbboon nga ma nëbboon nga ma lu jiitu ca géej ya nga nëbb ma yow yàlla nga dencoon ma ñu làq ma fu ma kenn gisul waaye loolu dara taxu doon likay taquudanii muxuural xuuri du taxoon rek pour nga womatal ma ca nag xuurul xëy ni ya nekk ci aljana donc nga taxoon lenn taxoon mu ne xaajatu min xayli ridaaka li ridaak yaa man xawaa nafsi yu xaawilu ridak gàddaay naa génn naa dem bàyyeekoo ci lu dul sa ngërmande jëm ci li nga gërëm mooy génn naa ci loo gërëmut maa ngi jëm ci loo gërëm yow mi nga xam ne yaa mujj wëlbati sama bànneexu bakkan yépp mu topp li nga bëgg yow maanaam sama bànneexu bakkan yépp wàññi nga ko wëlbati ko détourné ko mu topp yow li nga gërëm yow bàyyi moom lim gërëm radatu aada alhuda wa diini xandarari lima yuqawwi diini nee na moom delloo na delloo na noon yi raddatu ahda alhuda mooy képp ku noonoo ak njub nee na man delloo naa la mooy ba max naa la nga dëpp dellu fa nga nekkoon bàyyi ma fi ma nekk man ak képp koo xam ne dangaa noonu diine delloo naa la ba nga bàyyee ma sama diine ba li ma waroon a lor duma ma lorati man lu tax ndax lii dëgëral sama diine dëgër la ba noppi te loola di ko ko maye ñun ñëpp xam nañ ko mooy sabru mu jëmi kon ñun bu ñu bëggee dem bu ñu bëggee àgg fa ñu jëm faw ñu takkoo sabru jëmi xam na ñun tey li ñu dem li ñu nekkee ni yomb na trop géew bi ñu toog di fi waxtaan amoon na ay jamono kenn du ko fi def de amoon na ay jamono yàgg na kenn ñemoo def jiw bi kenn ñemoo ko ndax booba am na koo xam ne nee na bu ko fi kenn def bu ko fi kenn wax wala ku ko fi def ñu sànk la mu ni moom dana ko fi def dana ko fi wax tey dana ko fi jëm kon nañ xam ne sabrun jamil mooy dimbale jaamu yàlla bi moo ñuy dimbale moo leen di dimbale moo may dimbale kon yàlla nañ yàlla boole dimbale lépp luñ fi wax yàlla na fekk yàlla moo tax lépp loo xam ne nii bakkan da ci bëgg a am cër yàlla na ko yàlla dàq seen organisation bii ngeen organisé te yàlla tax ci weeru koor wii nga xam ne bët bu set lii def ngeen ko bi nit ñëw wax fi lu nit a dégg te yonent bi ne waxuma la nit dégg sax lu bari waaye balliqu anni walaw aaya na ngeen ma jotalil donte benn aaya la fexe leen nit ñi jot ci léegi nag yéen li ngeen jotal kenn xamul ñaata aaya ngeen jotal waxuma rek Daaru Muxti jot ci waxuma rek Tuubaa jot ci waaye léegi euh, monde xaalam ah, ah, li ñuy wax monde entier bi yépp ñi ngi jot ci lii may wax bu jubee jot nañ ci buñ jubu jot nañ ci bu jubee alhamdulilah bu jubur it yéen xam na ni yéen yéen a doon def lu baax indi ko man ngeen ko fa waaye yéen li ngeen di def baax na yéen ñoom noonu lañ koy gisee même buñ buñ gisee ci image bi ñu xam ne kii wax ay catastrophe lay wax ay giraawaali la wax waaye ña ko organisé toog ñoom moom ci njub lañ nekk dañoo indi ko man ñu gisee ko noonu yéen seen jëf ji day continuer du perte mukk ndax jëf jii du perte ci yàlla mukk kon yàlla nañu yàlla defal weeru kooru jàmm defal ñuy fekkee ko ay weeru koor yàlla defal ñu jàmmi addina jafal ñu yàlla jàmmi alaxira yàlla defal ñu ñu dajee ngërëmal nit ñu baax ñëpp wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin ma tàggu leen fii wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon Ahmad Mbacké yëf yaa ngi asalaamaaleykum wa rahmatullah uh, mbokk yi kon ci turu mu asasatul wafa bi fa kookul iman ñu ngi yëkkati kàddu yu cant ak kàddu yu ñaan di ko jagleel sunu gan gii nga xamante ne moo doon def waxtaan wi muy sëriñ Samba Gaye ñu ngi ñaan yàlla guddal fanam yokkoo xam-xamam te lii mu fi wax ñu jëriñoo xam nañ ne euh, ni ñu ko waxee noonu ci njàlbeen fa mu jógee sori na lool te xamante nit jot ñàkk na waaye nag euh, xam gum xam li mu fekk si ak yiw wi ci nekk tax mu bàyyi ay yitteem yépp ñëw ngir bokk ñun jataay bi loolu sori na ci ñun lool rëy na ci ñun lool kon nag ñu ngi ñaan yàlla fayal ñu ko gën jaarale si ni fay wax dëgg yàlla li ñu fi jii nii képp koo xamante ne teew la nga waxtaan wi yaakaar naa ne boo fi jógee da nga jariñu allah yàlla na yàlla defal lépp mu nekk aw yiw ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba incha allah sëriñ Mourtala Boussa moom lañ fas yéene dalal fi jaraay bi incha allah mu fas yéene waxtaane naka la nit ki mën a def baragal yàlla. dëgg dëgg ragal yàlla mooy lan ak naka la nit ki mën a def ragal yàlla loolu insha allah sëñ Mourtala Bousso moom la fa seen waxtaane suba xam naa ne ginnaaw li des ci waxtu wi dafa bëriwut te am na ay laaj yi fi jote ñëw bala ñëw dugg ci laaj yi dafa am ay mbokk yoo xam ne dañoo sàkk woon rek sëriñ bi nga xamante ne moo ubbi woon bi di jàng alxuraan dafa am ñoo xam ne dañoo sàkk woon ne neen na leen baaxewaat tuuti ci ay aaya jàngaat ko rek ndax loolu wax dëgg yàlla moom am na solo lool ci ñoom xam naa ne ñu def ñu jox ko kaddu gi su ko defee bala ñu dugg ci laaj yi ndax na ay laaj yoo xam ne jot na fexe war ma des wala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسلام السائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أم اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قال اقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب وألقوه في غيابات الجب يلتقطوا بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون صدق الله العظيم jazaakallah xayran bismillahir rahmanir rahim sëriñ bi ginnaaw bu nga xamee ne mbokk yi rafetlu nañu waxtaan bi te ni ñu ko doon séentoo amee nañ ko ni xaj na waxtu wi xat na waaye ñu jàllale ay benn benn laaj rek yoo xam ne dafa itteel ci thème bi kii dafay laaj mu ne nan la nit ki mën a def ba buy jaamu yàlla lu metti metti man koo muñ loolu mooy ab laajam bismillah waaw mel na ni bu fekkee ne liñ doon wax rëcc ko doon nañ ko bëgg a leeral xëy na dafa des leer ci moom waaye nit ki ni muy def ba buy jaamu yàlla lu mu métti métti mu man koo muñ nan la ko nit ki di defee mooy ci biir jaamu yàlla gi waxoon naa la balaa ci suubu naqam ki ko digle moom mi koy def ñi sant ko koy naqam bu ci noppee lu ko cay xaar su boobaa muñ dana mën a am ci moom ndax jaamu yàlla gi boo ci duggee li lay yàqal jaamu yàlla gi day bari bakkan dana ñëw daraja dana ñëw bëgg-bëgg dana ñëw waaye yooyu yépp nag boo muñee ngay mën a dem benn jaamu yàlla dafa ñëw di jaamu yàlla taxaw jàng fatiha ba ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu dégg am lu ne ko waxoo dëgg yow jaa dimbali ko yàlla te jaamu yow yaa ngi dimbaloo dimbalikoo sa yére yi nga sol sa cër moom nga dimbalikoo sa taar bi dagg julli gi dem simmi yére yépp ba desee ko lu sutural awraam mu ñëw taxaw jàngaat ba ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu déggaat loolu na ko waxoo dëgg yow sa alal ji ngay jàng mu bàyyi julli gi dem la mu amoon yépp mu génne ku mu fekk ci mbedd mi mu sarax ba desewul dara xanaa lu mu dundee mu ñëw taxawaat jàngat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu déggaar ko mu ne ko waxoo dëgg yow nit ñi ngay jaam nit ñi ngay dimbali ko pour ñu gis la pour ñu ne diw baax la mu génn beru nit ñi fu kenn ak yére ñu ñàkk solo yooyu te poche bi diisu njànge ba ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu dégg mu ne ko al'aana sadaqta léegi wax nga dëgg continuer nit yàlla bu naroon a yàqule la waaye di ko bëggoon a yàqal mooy ci biir jaamu yàlla sooy jaamu yàlla ni ngay def ba mën a muñ ba jaamu yàlla gi sotti mooy yiy garee yi yëpp da nga leen di dàq moo tax nga dégg Laxdari yi di wax ne li salaati nuurun tusriqu bihi qulubul musallin wala yanaaluhu illa alxaashi'un mu ni julli dafa am leer buy fenk ci xolu julli bi leer googu nag ñi ragal yàlla dong ñoo koy am mu dem bay wax ne boo demee bay taxaw di julli bul bàyyi saytaane ci sa xol bu muy fo seytaane day xaar ba nga taxawal julli gi mu ñëw di focc sa xol nan la weccit bi ci poche bi 2000 la woon de làmb ko ba xam mat na 2000 ba léegi ndi ngay làmb wala muy la fàtte ko kër gi ngay xalaat yooyu yëpp day gane si mooy yooyu yëpp da koy dàq mooy tax jàmm yàlla gi nga mën a muñ ba continuer tudd yàq bisakala xeyran laaj boobu am na solo ñu bokk itam dafay laaj mu ne bu fekkee suñu borom léeg-léeg nattoo nit ki ay xéewal Euh, xéewal yooyu mu koy nattoo lu tax lu ñu koy muñee moom xéewal yooyu def na sax lu mel ni aaya bi wala nabluwannakum nga xam ne moom la ñu nattoo nit ki léegi xéewal bu ko amee naka la muñee xéewal waaw waxoon naa ne ci bu njël dën waxtaan koy xé da koy nattu ci ba xéewal ak lu doxul xéewal ci ni mu koy gisee waaye bu la joxee xéewal di la ci nattu nan ngay fexe ba jàll nattu boobu ci xéewal yi mooy xéewal gi la yàlla jox dangay xalaat ne xiiwal gii wërsëgu doom jàmbur mu ngi ci mooy man mi yàlla jox millions yu dul jeex ci gox bi xañ ko ñu dul jeex ci goñ gox bi yàlla ak may xamal ne lii ab nattu la bu ma la jox ba xam jaami yàlla yi ndax daañ ci jotam duñ ci jot ndax xiiwal gii ma la jox yow kenn nga bari le keneen amut dama cee dëxëñ wërsëgi jàmbur yi nañ ci jot moo tax yàlla ne nañ di jox nit ñi moo tax nga dégg mu ne i'malu ala daawuda shukran moo tax baatam shukru shukru ni'matillahi bokk rek maanaam hamdu maanaam ni'matillah yàlla xéewal la nga sant ko bokk rek mu xéewal la al alal nga sant ko dañoo wax ne alal sant gi du toog naan alhamdulillah déedéet shukru bi mooy danga ci génn di ci jox ñi ci war a jot ñu jot ci xéewal googu moom noonu nga koy pa noon noonu nga koy noonu ngay jàllee examen boobu mooy yàlla jox na la waaye jàmm yàlla yi amul yëg nañ ne yàlla jox na diw ndax ñun bu ñu demee jot ci moo tax yàlla nee na euh, ñi nga xam ne wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum am ño ñi nga xam ne ni gëm nañ ne seen alal ji àqan ci ñeel kii yëlwaan ak ñu yàlla xañ loolu bu ko borom aji aji boroom xéewal yégee rek moom te di ci def na xam ne moom passé na xéwal boobu fi mu neex yàlla wallahu a'lam bismillah xeyr ki moom itam dafay laaj mu ne sunu boroom jullit ñi ko gëm di ko jaamu lu tax ñoom lay gën a nattu jullit ñi ko gëm ko jaamu lu tax ñoom lay gën a natt jullit ñi ko gëm di ko ah, ci ñi ko jaamu waaw ñun ñoom la war a ñoom la war a nattu sax ndax moom moo ko wax ci alquran moo wax ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan jeex na nee na boo gisee ma bind dee ak dund indi leen damaa bëgg ak seen xol yi xam ki gën a rafet jëf ci yéen loolu tax yàlla ki ko gën a jaamu kooku la gën a tegi nattu topp ko ba ci wëlli yi topp ko ba ci andiyaaw yi ba ci mursaloona yi ñoom la ñoo ëpp nattu yonent yi ñoo ëpp nattu ci kaw suuf xamul luñ leen deful amul luñ leen waxul amul lu fexeel ba di leen fexeel rey ba am na ñun ci rey sax par xam nga ne yonent yàlla Yaxya dañ koo rey yonent yàlla Zakariya dañ leen a rey ay yonent lañ ak yonent yi du jeex wali yi ngeen fi xam ñaata nattu la leen yàlla teg te pourtant yàlla lañ fi nekkal yàlla ki nekk xaritam nekk jaamam bi ko nangul moom lay teg ay nattu di déglu i iham ngoogu ci la lépp di yàqoo moo tax ñoom duñ sañ a wax i ñoom nu natt bi bëri bëri rek dañ yàlla alhamdulilah dafa am benn jaamu yàlla yàlla da koo nattu nattu bu métti ba amul ay cër sax far mu toog ci benn bërëb di jaamu yàlla rek yonent yàlla Muusa jaar fa di diyaale ji suñu borom romb ko fa ne ko ne Muusa yow mi jëm ci suñu borom boo demee nga laajal ma ko sa jaam ba nekk ci bërëb sàngam di dafa jaamu te mosul fàttaliku fu mu la mooyee moom fan nga ko tànnal safara wala aljan bi Muusa demee déeyaale yàlla bay dem yàlla ne Muusa yóbbante ba doo ko wax mu ne yàlla yow gannaaw xam nga ko te waxaguma ko wax ko mu ne ko déedéet waxal rek yóbbante àq la waxal Muusa ne ko jàmba na moom nga fan la jëm yàlla ko safara la jëm safara laa jàmbi wax moom ko déeyaale nag suñu borom mu ne ko nu mu wax mu ne ko nee na safara nga jëm mu ne alhamdulillahi rabbil alamin jàmm bi de Moussa ne ko déet ak li nga jàmm yépp nga laaj ci ñu ne safara mu ni waaw comme moom moo ma bind gis ne safara gën ci man mu tànnal ma ma jëm safara alhamdulillah dellul ma ci moom ne ko maa ngi koy sant ci li ma tànnal wante nag maa ngi lay ñaan nga waxal ma ko lii ne ko jàmba nee na comme moom manta wax ak yow direct bu dugg safara bu ci disee rek jëmmam ji demee ah, yomal qiyaam nga yokk jëmmam ji réyal ko ba moom bu duggee sawara sa jaami bu fa kenn xajati Musaa wax suñu borom loolu suñu borom ne ko ah moom dafay jaay ne dafa am yërmande kon ba bëgg yërëm sama jaami moom kenn rek mu dugg safara fees ko kenn di dugg ne ko yërëm naa ko aljana la jëm xoolal kooku fi mu degere bi mu toll woon ku jaamu yàlla ba tollu foofu ñu teg la natt ñu ne la safara nga jëm nga ne alhamdulillah ñam la koy gën a teg ñiy jaamu yàlla la yàlla di teg nattu bi gis nga ji jaamuwul yàlla nga xam ne dañ koy déngee di ko moy jamono bu ne yàlla mu ni luñ bëgg ci alal ma jox leen waaye baaxul pour ñoom de wala yaxsabanna allatina kafaru annama numli lahum xayrun li anfusihim innama numli lahum li yasdaadu isman wa lahum asabun muhin yàlla mu ni ñi may moy may jox rek buñ yaakaar ne baax na dama leen di nattu di leen jox ndax ñu gën a saay saay gën a bon ma gën a a laaj rek mu loolu leer na xanaa ñuy fàttali rek a toog fii ci ci wàllu yi itam ñu ak barab kon kii bokk la muy laaj mu ne lan ngay digal mbokk mi nga xam ne ku bëgg a bokk ci ñi nga xam ne ku musiba ñëwee rek ci saa suñu daal di muñ looy digal kooku kooku daal li ma koy digal mooy muy taxaw ku mel ni sëriñ Moustapha Diop ak ku mel ni sëriñ Ahmad Mbacké tey mokkal jataay yii rek loolu rek laa koy digal ndax buy mokkal jataay yu mel nii di farakante ku mel nii di farakante ñu mel nii bu yàggee moom lu ñëw dana ko mën a dana dana dana ko mën a supporter ndax day dégg ci ñoom loo xam ne kenn mënatul a wax maanaam lu yóbbu fitam waaye bu fekkee nag da ngay sori boroom xam-xam yi doo fekkee jotaay yi diine yi doo fekkee fu ñuy fàttale alquran yow lu la tiital day yomb bu fekkee sa lépp da koy teg ci image télévision di seetaan lii xew ci addina bi di seen ndaay buy tàkk du seen dëkk buy lap du seen nit ñu ñu rey yow daal télé rekk mooy sa référence yow ci tiit ngay dëkk ba ila yawmil qiyaama waaye booy dem di wax ak Moustapha mu xamal ne yooyu du dara yàlloon na fi am na yu gënoon a garaaw wala na yàlla am na benn bis mu ak attaqué benn dëkk ray leen ñoom ñëpp benn bis yàlla yónni na malaaka mu dijjiti benn dëkk yëkkati ko bañ ba seen ganaar yeeg seen xaj yi asamaan di ko dikk yàlla na beenal mu benn ko yàlla def na ko mu xam loolu bu ko defee xol bi lu ñëw rek mu mën ko si ko